insha non non ñaar fukk ak juróom léegi nag insha allahu taala mooy tey nag la ñuy jeexal li nga xamante ne nii mooy saar bi mooy juzu bii ñu jëloon muy seydina yunus alayhi salaatu wassalaam ak sey ak suuratu tawba bi bu ko defee ñu dugg ci beneen insha allahu taala suñu boroom ne kon gisoon nañ ci saar bi ci laaya bi weesu këne bu alquran bu suñu boroom wàcce ab saar wala ay laaya gaa yi naafiq yi nga dégg leen ñuy ñuy saboote quoi di saboote naan waa yéen ñi gëm yàlla ana kan la lii di yokk li nga xamante ne yéen suñu mbokk yi kan moo yëg daal ci lii day dañ koo yokk laal li nga xamante ne nii mooy ak ngëm yàlla suñu boroom ne dina yokk ñi gëm yàlla da leen di yokk ak ngëm yàlla akuk dëggal ñoom ñu bég léegi nag muy wax kanta naafiq yi moo tax alquran du loo xam ne euh, day paj pour ñépp de déedéet alquran hujjatun laka aw alayka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon te loolu moom la alquran di wax nii mooy ne alquran day nekk lay pour yow wala mu nekk lay contre yow de kon nag mu ne wa amma alladina ndaal ñi nga xamante ne nii fii quluubihim dafa nekk ci seen xol ya maradun ak kéefér akuk sikki sàkkaakuk déng-déngi muy naafiq yi ñoom lan mooy xew ci ñoom ak yéefér yi ah fa zaadathum moom alquran lim leen di yokk laayaay alquran yeeg saar yi rijisan mooy ak taq la leen mooy da leen di yokk ak li nga xamante ne mooy ak kéefér walla mooy ak loolu la leen di yokk ñoom mooy dañuy gën a nuur ci li nga xamante ne nii mooy mooy moo mooy seen kéeféer gi moom la doon wax naan fa zaadahumullahu marada te suuratu li nga xamante ne nii mooy baqara gaa yaa ngi noonu le kon nag da leen di yokk li nga xamante ne nii mooy mooy mooy rijsa ak ak ak li nga xam ne ak kéefër akub dengi dengi loolu la leen di yokk ci kéefër gi ñu am mooy day gën a renforcer wu di gën a yokku ilaa rijsihim yokk ci li nga xam ne mooy kéefër gi ñu amoon salte yooyu say salteel ngëm yàlla taq taq ngëm yàlla moom la leen di yokk ñuy gën a nuur ci li nga xamante ne mooy seen weddi seen borom tabaraka wa taala wamaatu léegi nag ku ci borom bi yërëmul daal lay gindi daal wamaatu ñoom noonu la ñuy deewee wuhum fekk ba ñuy dee ñoom de kaafiruuna ñekk noo xam ne way way way weddi seen borom lañu tabaraka wa taala wal iyaadu billah mu ne awalaa yaraw na mu ñoom naafiq yi ñoom xanaa ñoom duñu xool seen bopp daal di jàngaat seen bopp daal seen kaa annahum kana ñoom yuftanuuna des na leen fitnaal ci seen alal yi ndax borom bi comme lañ gisoon rek ci hadiisu sayyidina abu abu ishaq sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu ne moom nit ki moom dañ koy nattu ala hasabi diine selon rek diineem dam ko téye comme que naafiq yi moom de toute façon téyewuñ ci dara moo bi de toute façon dinañu ko nattu suñu borom ne waa ñoom xanaa xamul loolu nag du nattu mbugal la ci ñoom yuftanu na des na leen nattu daal di leen teg ay mbugal fii kulli aamin ci at mu ne nga gis fii kulli aamin marra benn yoon aw marratayni wala lu mu néew néew néew benn wala ñaari yoon mooy lool mooy lim gën a néew tekkiwul ne lool kese déedéet summa laa yatuubuuna te loolu lépp borom di di leen ko teg ngir wan leen boppam ndax am na ñoo xam ne borom bi ni mu leen di wanee boppam mooy ay nattu la leen di teg ñoo xam ne ñoom moom jamonoy nattu kese bu mettee kese la ñuy gestu seen borom tabaaraka wa taala waaye nag gaa yi dara teerwu leen ñuy continuer summa laa ko laa yatuubuuna te duñu tuub ci natt yooyu di leen dal yooyu weñ so yi leen di dal borom di tabaaraka wa taala di ci wuññee li nga xamante ne nii mooy seen mbir yi leen di dal di ko wane loolu bu jariñu leen dara yi nga xam ne noonu lañ mel waaye ñuy continuer wala hum yadhakkarun takat du ñu waaru de ci li nga xam ne loolu borom bi di leen teg ngir wan leen boppam ñu mën a dellu ci moom waaye dara di wane seen naafiq gi dara dañ fay ut li nga xamante ne ay ngànt daal yoo xamante ne nii moom la ñuy ut waaye nag mbugal yi mu leen di teg ay weñ soog ay feebar ak yooyu yépp ñu xam ne borom bi de mooy tege lu ko neex loolu du leen delloo dara ñoom dara wala ñu dem ci xare wala ñu def seen alal yooyu yépp daal di koy ñàkk wala seeni magasin loolu tàkk loolu du leen indiwaat de suñu borom nag ne wa idha ma unzilat te bu ñu wàccee nag suuratu naf saar nadara muy xool ba'duhum lenn ci ñoom naafiqi ilaa ba'din ci leneen li di xool mooy hal yaraakum min ahad ndax est ce que am na kenn ci yéen ci jullit ñi yéen ñi gëm yàlla est ce que ñu ngi leen di gis summa sarafu mooy muy xoolantee xool xool mooy boo da leen di déranger quoi xam nga déglu alxuraan neexu leen déggul sunna neexu leen bu yonent bi alayhi salaam di wax buñ mënee nekk ci mbooloo mi parce que bon buñ ñëwul dañ naan diw ah moom kilifa gu toll di moom yonent bi alayhi salaam di woote ci jàkkaan ji as-salaatu jaami'a ne Seydina Bilaal waxal as-salaatu jaami'a radiyallahu anhu ngir nit ñi ñëw moom buñ ñëwul lay ñàng léegi nag dañuy ñëw bu yonent bi alayhi salaam di wax di wax alquran ak xadiisam yi di leeral nit ñi ni ñuy def naafiq yi dañuy catalante quoi xool hal yaraakum min ahad nadara ba'dhum ila ba'din ga gaa yi ñoo di ay cinéma kat quoi nekk ñoo xam ne manque de personnalité boo ko bëggee nekk nekkulum naafiq wal iyaadu billah xoolante catalante quoi ci mbooloo mi nag catalante yi bët hal yaraakum ndax di surveiller est ce que am na kenn min ahadin ndax mu ngi leen di gis min ahadin kenn ci saxaaba yi summan sarafu ginnaaw gi buñ gisee ne kenn gisu leen ñu daal di yooru ndànk rek di di taafantaloo kenn ki moom mën naa téye bakkan bi mel ni dafa buri ngir génn ñenn ñi di wanelu wanelu kene daa bëgg dem ci wanag wi noonu la ñuy jaar dootoo leen gis de summan sarafallahu suñu boroom ne ñoom xamuñ ne seen dëpp goog li tax ñu dem mënuñoo toog fu fi yonent bi alayhi salaam di waxee alquran ak laayaam yi lu yàgg xam nga lu tax mooy sarafallaahu quluubahum mais borom bi moo dëddale seen xol yi ba ñu mën koo dégg bi annahum looloo tax ñoom ñu nekk qawmun ay nit loo xamante ne nii laa yafqahuuna du ñu dégg loo xam ne du ñu am dégg-dégg bu xóot de mukk suñu borom mooy ki nga xam ne ci maandu teem la leen seetaan daal di wëlbati seen xol yi ba nu ñuy mën a nekk loo xamante ne ñuy am dégg-dégg bu xóot la ci alquran ak hadith ba man koo jëfee ba mën a supporter rek ñu naan qaala allahu qaala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nag di tëj saar bi mu ne laqad dëgg-dëgg nag ay way yéen de naafiq yi yéen bu ngeen xamoon ah ci ma leen yónnee konoon te kon waroon ngeen a tuub te topp ko ci lim leen di woo ci xare yi comme ghazwatu Tabuk laqad dëgg-dëgg kaay ma wax leen ki ma leen booleel mooy kan ak yéen jullit ñi laqad dëgg-dëgg jaakum dikkal na leen de rasuulu ndaw boo xam ne maa ko yónni man borom bi min anfusikum bokku ci seen biir jëlewu ma ko feneen de moom rasulullah rasulu rabbil alamin mi alayhi salaatu wassalaam bi borom bee ko yebal te ci seen biir la bokk mooy ne du jinne du malaaka du keneen du hybride de nit la comme yéen boo xam ne ci seen biir la jóge borom bi def ko koo xamante ne nii arab yi la yéen ñii nekk ay arab nekk insa yi nekk nit koo xamante ne ngir ngeen man koo roy azizun alayhi ma anittum waaye nag nit la koo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam tey way dafa tar ci moom lool alayhi ci moom maa anittum mooy yi nga xamante ne moom moo leen di metti coono yi ngeen di nekki yi nga xamante ne yooyu da koo metti lool mooy li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne moo tar ci yéen ay waay lool ako koo metti moom alayhi salaatu wassalaam yi tar ci yéen ndax yërmande gu rëy gi nga xamante ne nii moom la am ci moo yéen mooy bàkkaar yi nga xam ne moo leen diisal tamit ah loolu ako cee tar li nga xamante ne nii mooy metti na ko lool harisun aleykum ak xër ci yéen ba bëgg ngeen gëm génn ci bu weddi gi daal di dugg ci lislaam gi daal di ciy sax ci ngëm yàlla gi ba di ngeen di delloo ci seen borom tabaaraka wa taala kon xarisun aleykum moom de mu nekk koo xam ne ku xër la lool ci yéen de ngir lan bil mu'miniina ngir ngeen kuum ngir ngeen tuub bil mu'miniina ngir woy ngëm yàlla yi nag moom alayhi salaatu wassalaam ra'uufun dafa nekk koo xamante ne nii ku yaatu ku rëy ku rëy ki nga xamante ne ak yërmande la de ak rëyuk yërmande ngir ñi nga xamante ne ñooy woy ngëm yàlla yi rahimu nekk koo xam ne ak yaatug yërmande la bu na mbal leen di ngeen xam ne mooy li nga xamante ne mooy ak yiw gis nga borom bi tabaraka wa taala man manir rauf manir rahim huwa arrahman huwa allah moom daa jël ci loolu la dogal yonent bi alayhi salatu wassalam talim ko ci jox jox ko kenn moo tax moo ne ko wala wama arsalnaaka te ñun di yabaluñ la illaa ndere lu dul rahmatan nga nekk yërmande lil aalamiina ñeer mbindeef yépp kon nag mu ngi noonu mu ñu waroon nag ne fa in tawallaw laay bu mujj bi di laayab téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne fa in tawallaw kon nag yonent bi ma leen yebal nii de la mel ci yéen nekk ku ñeewante ci yéen lool yërëm leen lool waaye tar li nga xam ne moo leen di dal ci ay metti ak mettitu feebar yi ak li nga xamante ni ci wàllu àddina rek waaye tamit ci bàkkaar bu ngeen ci newee lool da koy metti lool fa in tawallaw waaye nag bu ngeen dummoo yoo bañ koon topp fa qul wa rasulullah yow waxal alayka salatu wassalaam hasbi allah borom bi tabaraka wa taala de doy na ma laa ilaha illa allah doy na ma te doy loo naa ko laa ilaha illa hu amul benn borom bu ñu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu nekk ay lor illaa huwa ku dul moom borom bi alayhi ci moom tangu tawakkaltu laay wàkkiirlu wuhu te moom borom boobu rabbul arshi mooy borom arash al azim gu màgg bi foofu la saar bi yam foofu kon la juz bi yam walillahi alhamdu wal minna ñu wax la waa aljana di wax bu ñu duggee seen biir yal nañu ci borom dugg boole